maa farraqahu ad-Daymaani <coughs> radiyallahu anhuma a'aadana allahu bi qutbil anbiyaa min sharri ibliisa ra'iisil ashqiyaa mu ne a'aadana allahu yal nañu boroom bi tabaaraka wa ta'aala muccal <coughs> musal bi qut fil di ko jaare ki nga xam ne mooy póolu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ki nga xam ne mooy sangu yonent yi alayhi salaatu alayhimu salaatu wassalaam mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi mu tuddoon di almuxtaar yi moom julli woon léegi alayhi salaatu wassalaam ci jotaay bi ñu génn mu ne yal nañu borom bi musal te di ko jaare ci yonent boo bële di sangu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam di seen póol di seen jant musal ci lan mu ne min sharri iblisa ci yeesug mbonuk iblis muy shaytaane bu mag bi nga xam ne moom mi nga xam ne ra'isil ashqiya mooy bopp mooy jiitu képp ku torox ñi torox ñépp iblis ay seen chef moo leen jiite yal nañu borom bi musal ci moom te jaare ko ci yonente bi alayhi salaam mu ne wa gayrihi min kulli man tamarrada wa sharri xaasidin ida ma xasada mu ne wa gayrihi waaye yal nañu musal te jaare ko ci xutbul anbiyaa di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alayhim salaatu wassalaam di ñu musal ci iblis waaye wa gayrihi ak keneen ku dul iblis te ñu bokk jëf di yàqal jaam ñi waaw min kulli <coughs> mooy ci képp rek koo xam ne man tamarrada yal nañu borom bi daal di musal ci képp koo xam ne day féttarlu ci digalu borom bi ak diineem ji ak lu baax li borom bi digle képp ku ciy féttarlu borom bi ñu ngi lay ñaan tamit ca koo kële ginnaaw bi ñu musalee ci seen chef di Iblis nga musal ñu tamit ci ñoo ñële moo xam nit lan du nit wala jinne ndax minal jinnati wan naas la suñu borom wax waaw al xannaas kiy jax-jaxal ci xolu nit ñi du jinne kese ah du shaytaane bi kese shaytaane bi bu jinne bi waaye man na nekk minal jinnati ci jinne yi wan naa si waaye tamit ci nit ñi kon ñooñu ñépp maa ngi lay musal maa ngi lay ñaan nga musal jaare ko ci xutbul anbiya alayhimu salaam di yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga musal ñu comme ci iblis ak gaa yi képp ku koo xam dafa féttéerlu wa sharri hasidin waaye maa ngi lay ñaan di la muslu di jaar ci yonent boobale alayhi salaam nga musal ñu ci yéesug mbonuk xaasidin ku kiñaan ida ma xasadaa jamono ja muy appliquer ak kiñaanam buy mettre son kiñaan en action waaw jamono ja muy iñaane yal nag mu musal ci koo kële <coughs> mu ne wa sharri aynin wa kalaami min bashar wa kulli xaizin min alxalqi darar mu ne wa sharri aynin maa ngi lay musal muslu tamit borom bi di ñaan nga musal ñu te jaare ko ci xutbul anbiyaa moo ma ne alayhi salaatu wassalaam ci yéesuk lu bonuk aynin mooy bët parce que dafa at moo tax yonent ma ne saab saab daldi woon musu mu da wàddi woon wax saxaaba ya ba kenn ci ñoom gisee keneen ki yaram wa rafet lool mu am lu mu wax waa ji daanu ci saa si yonent bi aleyhi salaatu salaam bañ ko ëndee jaget jagete waa yëkkati indi mu ne lan moo xew ba kenn ci yéen di faat mbokkam bu gisatee nit kenn ci yéen bu gisee loo xam ne daf koo yéem na dellu ci borom bi waaw tudd turu borom bi waaye bu mu wax ay wax yoo xam ne day tax lii dal comme lu dal kii <coughs> voilà <coughs> léegi moo tax wa min kulli wa wa min kulli ay lamma aw kama qaala alayhi salaatu ci ñaa am na ñaan bu mu doon wax loolu le maa ngi muslu borom bi ci yow boole ci ci bépp bët boo xamante ne nii mooy bët buy yàq te indi gaaf ak li nga xamante ne day yàq daal mooy loo xam ne day day yàq voilà moo tax loolu dafa am naan man sama yoon newu ci ah, oh sawaay yii daal amul boo ko gëmee la lay dal déedéet <laughs> déedéet mbir mi du loolu dafa am ah mokki taxaw naan seytaane yi amul <coughs> ibliis amul jinne amul yaayam am na kay yow nga ne amul daa tax mu am toogal naan amul bés buñ la mbejee sax di nga am problème mu ne kon wa sharri aynin maa ngi kon muslu tey jaare ci yonent boo bële di ñaan boroom bi musal na ci lu bonu bët wa kalaamin ak wax ndax am na ñoo xam ne borom bee def loolu <coughs> <laughs> bu ñu tuddee yenn yi itam du am yooyu yëpp dafa am waaw <laughs> mu ne loolu it ah man de maa ngi la ciy muslu waawo ah, maa ngi lay ñaan borom bi nga musal ma ci loolu le loolu am solo goog <coughs> min bashar buy tukkee ci mbindeef yi ay nin bëtu nit yoo xam ne lu ñaaw lay wax wala moom lay gis wala la muy tudd te mu nekk loo xam ne baaxul yooyu yëpp yonent bi alayhi salaam da ci doon da ci doon muslu comme ni xadiis yi ne ci saxi saxiix yi ak sunan yi ah moo tax mu doon euh, muslu di ñaan muslu Seydina al Xasan al Xuseyn ah di leen ko wax ba pare naan leen inna abaakuma kaana yu'awwidu biha Ismaayila wa Isxaaq waaw naan leen seen maam muy taxoon nañ la bàyyi dañ koy woowe maam maam dañ koy woowe bàyyi naan Seydina al Xasan ak Seydina al doomi Seydina Ali radiyallahu anhum yonent bi alayhi salaatu salaam daleen doon ñaanal bo ay musluwaay naan leen seen ñaari bàyyi muy seen maam di Seydina Ibrahim alayhi salaam ni ma leen ko doon defal ni ma leen koy defale nii noonu la doon ñaane borom bi ci baat yi may tudd di ñaan borom bi musal ci seydina ismail doomam ju mag ji wa isxaq ak beneen doomam ji di seydina isxaq alayhim asalaatu wassalaam moo doon lan a'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma voilà <coughs> affaire bu ñëw na <coughs> mu ne a'udhu bi kalimati llah maa ngi muslu di jaar ci kadduy boroom bi at tàmma yu mat sëkk yi min kulli shaytaan di ci jaar bi muslu ci bépp shaytaane wa ma ak lépp loo xam ne mooy yiy dukkat ci suuf te yor ay poson waaw comme ñoom jaan ñoom jiit façon yu mel noonu la di lor doomu aadama yi maa ngi kiy muslu wa min kulli aynin lamma ak bépp bët boo xam ne lu bu xoolee lu ñaaw lay dal ndax boroom comme jóge ci moom la mu fas mooy luy bon waaw mu ne lii nii dama leen koy ñaanal comme ni ko seen baay di Seydina Ibrahim doon ñaanale Seydina Ismaïl ak Seydina kon moom la sëñ bi di wax nii moom lay ñaan nii voilà radiyallahu anhu mu ne kon wa sharri aynin wa kalaamin min bashar kon di muslu di jaar ci qutbul anbiya alayhimu salaatu wassalaam borom bi musal ñu ci lu yées luy jóge ci bët walla kàddu boo xam ne buy tukkee ci mbindeef mu ne wa kulli xaa'isin min al darar waaye naka noonu laay ñaane borom bi mu musal ma jaare ko ci ra'isul anbiya alayhi salaatu ci képp koo xam ne ci jaam yi dafa làmboo te yor lor bu moo xam ne man na maa lor yal na ma ci borom bi musal mu ne wa minhu jalla wa huwa fa wa huwa qaadin li watar man amahu za raghabatin min albashar mu ne wa minhu te ci moom borom bi tabaaraka wa taala jalla màgg na wa huwa qaadin moom mooy ki nga xam ne mooy faj li watar mooy fajal soxla soxlaay képp man képp koo xam ne amahu jublu nga ko jublu nga borom bi za raxbati nekk ja koo xam ne boroomu xemmem nga minal bashar ci mbindeef yi boo jubloo sa borom ci xool bu sell daal di koy ñaan dina la jox li nga xamante ne moom nga koy ñaan bu dee moo gën ci yow moo taxoon mu ne woon yonente bi alayhi salaatu wasalaam wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam wa idha sa'alaka ibadi anni bu ma sama jaam di ñaa di laaj naan di ci sama boroom ah ka doon <laughs> yonent bi alei satu naan ko moo boroom bi de moom dafa sori wañ war ko bu buñ koy ñaan di di ko woo walla boog dafa jege ñuy déyanteeg moom suñu boroom ne sama jaam yi bu mu la laajee ci man yow rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama nee leen fa inni qarib man damaa jege de sori bu ma ujibu aji nangulaa daawate da ñaanu